moom mu ngi tuddoon Mihja'un al-Akkiyu looloo doon turam Mihja' al-Akkiyu mawla Umar ibn al imaam Ibn Sa'din radiyallahu ta'ala rahmatullahi alayhi mu ne moom turam kon moo doon Mihja' la tuddoon ibn Aish di doomu ku ñuy wax Aish ibn Arif moom Mihja moomu nekkoon mawla Umar ibn al-Khattab niñ ko waxe léegi Seydina Umar moo ne woon njaatigéem bi mu génnee nag faqatalahu Amir ibn al Amir ibn al daal di koy rey moom lañ njëkk rey moom Mihja moomu ci jullit ñi comme naka noonu imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi tamit daal dina koy solo imaam ibn isxaaq wax ne wa rahmatullah alayhima mu ne wa qad rumiya mihja'un mawla Umar ibn al-Khattab bi sahmin fa qutil fa kaana awwala qatilin min al-muslimin imaam ibn Isxaaq ne keroog ki ñu njëkk a rey comme ni imaam niñ gisee ci riwaaye imaam ibn Sa'd mu ne wa qad sànni woon nañ sànni nañ bi xeex bi tàmbalee ab xeej eh, ki nga xamante ne nii mooy Mihjan nekkoon mawlaa di Umar ibn al-Khattab min benn xeej lañ ko sànni foqutil ñu daal di koy rey imaam ibn isxaaq ne moom fa kaana awwala man qutil mooy ki nga xam ne moom lañ njëkkoon a rey mawlaa allahu akbar lam yakun min saadatil qawm bokkul woon ci ñi nga xam ne ñoom mooy boroom tur yu siiw yi ci biir jullit ñi déedéet mais l'essentiel pour ñoom moo doon man fu ñu ma placer baax na ak sama classe sociale fu mu nekk garaawul waaye nag bu liggéeyal yàlla jotee yooyu yépp ñépp fàtte li nga doon xoolal rek ki njëkk am dara yaay shahid ànd ci xeex bokkul woon ci ñi nga xamante ni mooy saadatul qawm shurafa yi bokk ci woon lam yakun min usrati bani haashimin bokkul woon ci li nga xamante ne mooy famille waa banu haashim waaye euh, bokkul woon lam yakun min bani Taym te it bokkul woon min bani Adiyin mu nekk clan yu mag yooyu ci Quraysh déedéet bokk ci woon waaye mawla Umar ibn al-Khattab Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kon kooku mooy njëkk shahid ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy Mihja al-Akki Allahu akbar wa kaana mawla dafa bokkoon ñi nga xam ne ñoom dañoo leen yoraloon seeni mbir Seydina Omar ibn al moo nekkoon sangam moo tax l'islam foo man di nekk l'essentiel du li nga doon ay kii fii la bokk ci baa classe bi la géwél la géer la loolu l'islam xamul yooyu ah. inna akramakum inda allahi ki gën ragal yàlla ki gën tedd fa kanamu borom bi subhaanahu wa mooy ki leen gën ragal yàlla laa fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa amul ngëneel amul maa gën koo xam ne arab la bu mën a wax koo xam ne du arab lu dul ci ragal yàlla ragal yàlla kese kese kese kese kese nga mën a góndee nit bu dul loolu amoo loo ko góndee bu dee moo la ko ëppale loo ko ëpp alal loo ko ëpp làmmeñ loo ko ëpp mooy nekk ci télé yor média yi rajo yi di wax di pompe waaye ma ne kooku moo la gën fa yàlla <laughs> hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun est-ce que xam ak ñu xamuñ bokk nañ déedéet moo tax xam-xam lépp lu jëm ci wàllu diini xam-xam même affaire àddina sax lu ci bari aajowul ci yow askan rawatina yëfi diine moom amul lool ñun ñépp ci bi alayhi salaatu wasallam mooy suñu baay yàlla na nag la loolu dëggu ci ñun nekk na koo pare mais nañ ko incarner moom ci boppam mu nangu ne kii de bokk na ci sama doom yi nga xam ne moo ñu gënal boobu nag moom mu féete kaw nag moom boobu nag moom lañuy ñuy ñaan ko waa yàlla nañu ko yàlla defal amin kon mawlaa la woon man damay dóor a ñëw ci daara ji liir sax manuma ko garaawul bul bul jàpp ne bul wàcce sa bopp ci ci sens bi dans sans sens que ne man manumaa àgg ci yàlla manumaa dépasser manumaa am xam-xam déedéet yàlla li muy joxe xoolu ci askan xoolal ci njëkk a nekk shahid ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokkul ci ñi nga xam ni ñoom la ñuy tudd amaana sax ñu bari tey lañ koy dóor a dégg Mihjaan al-Akki radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñu bari njortu naa ne tey lañuy dóor a dégg Mihjaan ibn Arish ibn Arif mawla Umar ibn al-Khattab imaam ibn Isxaaq nee na fa kaana awwala qatiilin minal muslimin mooy ki ñu njëkk a rey keroog Badr ci jullit ñi Seydina Mi'ja radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu